ahousubillahi min asheytan irajim bismillah rahmani rahim alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala wa asxaabihi wa man wala ñi ngi sant yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala di julli di salmal ci suñu yonent Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu dolli ko defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak saxaabaam ak mboolem topp njubam ba keroog yowmal qiyaama di taxaw dellu si waat nañ kon ci suñu eh, téere bi di arbauna nasiha li islaahil buyu tey quarante conseils yoo xam ne li ko tax a jóg baaxal kër darsub tey bi ma war a doon quinzième conseil euh, fukkeel ak juróom incha allah mu ne kon concept tey bi mooy adamu idxaali man laa yurda diinuhu ilal bayti bañ a dugal ci kër gi koo xam ne gërëm loowuñ diineem koo xam ne gërëm loo wuñ diineem xëy na daal na muy appliquer diineem moom des na ba na ko lislaam bëggee woon ak na koy defee moom nga des na ku mel ni bañ di dugal ci biir kër gi loolu nag wax la joo xam ne wax la goo xam ne dañ koy adressé ñëpp ci ki nga xam ne mooy papa ki nga xam ne mooy yaay ak xale yi ci kër gi ak euh, noo féetee ci biir kër gi rek wax jooju noonu dañ la koy adressé bañ dugal ci biir kër gi koo xam ne daal ku sàggan la euh, ba na mu waroon appliquer diine des na ku mel noonu ni bañ di ko dugal ci biir kër gi kenn ku ci nekk xam moom fi fi féete responsabilité muy bañ di dugal ku mel noonu loolu nag day aajowoo léeg-léeg surveiller bu baax a baax nga surtout ci xale yi léegi nan xarit yi nga am ci koñ beeg wala ci kër geeg wala ci ci ci ci ci école ba ñuy jàngeeg yu mel noonu di bu baax a baax bañ di bañ a dugal seen xarit yu mel noonu ci biir kër gi yenn saa yi doo xam subhaanallah euh, jikko yu doy war léeg-léegi la ñuy yor ñii nii la ñuy mel ñii nee la ñuy mel boo sàgganee rek ñu mel noonu mën nañuy dugg ci biir kër gi indaal seeni wax yu ñaaw seeni xalaat yu ñaaw bay wàll bone yi te doo ko yëg naka noonu it euh, soxna yi tamit léeg-léegi dañoo am yenn xarit yoo xam ne subhanallah euh, ni ñu war a appliquer seen diine dëgg-dëgg duñ ko def bu ko defee dugg ci biir kër gi yenn saa yi mën nañoo soppi ay xalaatam mën nañoo soppi ay ay gisiinam mën nañ ko wàll seeni seeni kii te te doo ko yëg kon insisté bu baax a baax képp koo xam ne daal gërëm loowuñ diineem ne mu war a appliquer diineem dëgg-dëgg daal appliquer wul diineem noonu ku la ni bañ di ko dugal ci biir kër gi Euh, koo mën a jàkkaarloo wax ko fulla nga wax ko ne ko fii bul fi tegati sa tànk xam ne moom da ngay mën a maslaa rek di fexe maslaa ba du fi toog wala bu fi ñëwee gis ne daal ñi fi nekk joxuñ ko yitte ngeen def noonu waaye daal nga bañ di dugal ci biir kër gi koo xam ne mën naa yàq te xanaa lu nag mu doon loo xam ne koo xam ne dugg gi muy dugg ci kër gi moom dañ ko faa dugal ngir jariñ ko moom maanaam moom mooy moom mooy jariñu moom la ñuy muy xëccaati moom toog gi muy toog ci kër gi dañ ko faa dugal ngir moom mu gis ne mu gis ne lii mooy nekkin bu baax nit nii la war a def lii la war a def nit nii la war a jullee saaga baaxul nga xam ne moom mi ñëw ci kër gi mooy mujj changé pas moom muy changé ñi mu fekk ci kër gi lu mel moom du garaw koo xam ne daal am nga ci yaakaar daal ne kii daal bu yàggee fréquente bi xëy na moom mooy changé mais pas moom muy changé ñi fi ne loolu loolu lu baax la te loolu am nañ ci ay exemple yu bari indi ñoo xam ne jékki-jékki nañ soppeeku ngir fréquenté guñ daan fréquenté kër diw waxtaan guñ daan waxtaani jee kër diw loolu dem na ba ba changé leen ci cas yu mel noonu loolu moom taxul nii wax loolu nag bu ko nit déggee mën naa wax daal ne ah néegam koo xam ne gërëm loowuñ diineem dañuy bañ muy dugg ci biir kër gi waaye léegi koo xam ne nag diineem baax na kooku saa bu ñëwee rek dafa war a dugg koo xam ne daal wax dëgg fa yàlla góorgóorlu ci yoonu alxuraan ak sunna lañ ko xamee kooku kon xanaa saa bu ñëwee rek ci biir kër gi dañoo war a tijji buntu yi ne ko bismillah nee na laa wax lool pour ne la kee moom dañ koo tere mutlaqan kee moom dañ koo tere mu muy dugg koo xam ne gërëm loowuñ diineem kooku dañ koo tere nga nga définitivement bu dee nag ki nga xam ne nag am na diine xëy na day góorgóorlu ci yoonu alxuraan sunna waaye daal borom kër gi daal bëggul ku mel no bëggul jëmm jooju noonu di dugg yàlla xam luñ jote ban problème lañ am euh, ba bëggul mu dugg ci biir këram kookit waa kër gi waruñ di dugal ku mel noonu ci biir kër koo xam ne daal borom kër gi nee na la kii moom bu mu duggati sama kër bu fa dug waaw moo tax alayhi mi wax ci jigéen wala tadanu fi baytihi illa bi izni bu mu bañ a fat ci biir kër gi dugal ci biir kër gi kenn ka lu dul ci ndigalu borom këram waaw kon nii la mel mooy directeur feeb ak euh, jàmbaar lak ak ci mbokk yi la te sa borom kër nee na la bu fi dugg ci biir kër kooku noonu bu mu fi dugg waaw xëy na nag du tamit yenn saa yi tamit nga laaye biir ko ah kii kan moo tax nga ne bu mu fi ñëw ndax te moom day góorgóorlu nangam ak nangam du tee nga laaye biir ko ci yu mel noonu waaye daal ki nga xam ne moo yor kilifteef kër gi daal kim ne la fi dugg kooku noonu nga bañ di ko fa dugal way la problème yu baree bari day sosoo ci loolu ñàkk dugal ci biir kër gi tamit kenn loolu mën naa doon nit mën naa bañ a doon it nit mën naa doon nit ne diw sàngam bum mu fi dugg fexeel ba kooku bu fa dugg mën naa bañ a doon tamit nit ni ne la sàngam bul ko dugal ci biir kër gi appareil sàngam bul ko dugal ci biir kër gi fexeel it ba loolooyee wax ne la bul ko fi dugal bul ko fi dugal yu mel nii dama koy wax ci mboolem façon yépp ci xale yi seen papa lim leen wax ni ni def ko euh, moom soxna si li ko borom wax mu def ko moom borom kër gi tamit mu sóoraale ay soxnaam bu nekkoo kat bugguñ nangam nangam di ñëw ci fii mu mu bàyyi xel lu mel noonu ndaxte way la problème yu baree bari ci yii lay soso yii lay soso di di ñëw par nànk-nànk kon mu bañ dugal ci biir kër gi loo ne borom kër gi bëggul muy ñëw ci biir kër gi moo xam kooku nit la wala euh, du nit ay appareil ay mbir bu mën a doon bu yàggul rek am na euh, journal bind ci réewu islam yi benn waaye boo xam ne ab jàngalekat la nee nañ ab CD bum jël boo xam ne nee nañ hmm, prono moo ca nekk na film porno moo yóbbu ko ci biir këram yàllaa xam la moo tax mu yóbbu ko ci biir këram ay doomam mujj jël CD bu mel noonu dugal ko ci seen ordinateur ñoom di ko seetaan doom yu góor rek doom yu jigéen di seetaan lu mel noonu ni dem ba ca yàgg ni tàmbalee appliquer ñoom li ñuy seetaan ni tàmbalee appliquer li ñuy seetaan ñoom dafa jékki-jékki rek gis xale yu jigéen yi feebar ni yóbbu leen hôpital ni ne ko ñi ñëpp dañoo ëmb bi mu gëstoo ba xam lu leen ëmbal moom waa ji moom dafa daal di xam ba mu xamee fa jaare moom faatu bu xamee moom fa la jaare faatu xoolal lu mel noonu waaye ja faatu na ay soxnaam mujj nañoo doon ñoo xam ne ñu ngi tënj doomam yu jigéen yi ëmb nañ doomam yu góor ya musiba dal na leen seen àdduna daanaka yàqu na lépp li ko waral mooy dugal ci biir kër gi loo xam ne musiba la te booba yaa ngi koy xeeb fekk mën naa yàq àdduna kon lu mel noonu jar na ak lu mën a doon jarul di dara naka noonu tamit nit ko xam ne yaa ngi sàggane yaa ngi koy bàyyi muy dugg ci biir kër gi xam nga ne kii jagul diineem baaxul daraam baaxul fu mu toog waxi saay-saay wala lu yàq xelu nit ñi rek moom ci la ne nga bàyyi ko muy dugg foofu bis boo gisee ci biir kër gi loola neexul bum la bett nag lépp nag na ànd nag tamit yar ak teggin nag yar ak teggin yenn saa nit am na ci ñoo xam ne moom da nga leen di wax ne leen bul fi dugg mu leer am na ci xam ne nag maslaa surtout léeg-léeg jigéen ñi nga xam ne ñoom dañuy xaw a am teqantement tuuti pour ni jàkkaarloog nit ne ko bul dugg ci biir kër gi dana xaw a jafe léeg-léegi ñoom waaw pour euh, yenn saa yi rek kenn jékki-jékki fone ñëw diw sàngam lay seet bëgg a dugg euh, daanaka dina xaw a jafe wax ko ne ko euh, bul teg sa tànk wala xaaral ma kii ko déedéet li gën mooy boo mënee seet jox nga woo ko wala nga ne ko a ah, te dem ba ci kanam nga jaaraat fii ah loolu lu mel noonu boo ko waxee ni borom xel moom dina dem waaw nga xam nooy nooy jaar ak moom. koo xam ne nag am nga yaakaar ci ne kii moom bu ko fi borom kër gi fekkoon a ah, du wax dara wala jëmi borom kër gi yaakaar na ne kii moom bu ko fi soxnaam fekkoon du wax dara mel noonu yooyu noonu mm. garaawul mais li ñuy wax rek loo xam ne sa xel ñaaw na ci njortu li gën mooy ku mel noonu nga bañ koo bàyyi muy dugg. mu ni xadis bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne misaalu toog ak ku baax dafa mel ne toog ak kuy jaay parfum ndaxte kuy jaay parfon benn mu jaay la ca ca parfon am ya wala benn mu mosal la ci ne am seetal bii ba xam wala benn sol ga muy sol biteel yaa yaa la di naaw di ñëw ci sa yére boo fay jug di nga fay jëlee xet gu neex naka noonu tamit mu ne toog ak ku bon dafay mel ne kuy liggéey ci ay feeraay di di di liggéey ay weñ benn ferñent safare laal laal sa yaram mu lakk la wala benn mu laal sa yére mu lakk sa yére wala benn nga jëlee fa xet gu bon muy saxaar saak nga yu ni mel toog ak ku bon noonu la mel benn boo gëmul la muy wax tamit dina bàyyi ci sa ay xalaat yoo xam ne boo jugee ba muy tul yaa ngi ciy xalaat rek te xalaat moom saabu bu tàmbalee dugg ca doomu aadama mën naa def lu ni mel borom téere bi continuer nee na ka bari na luy am ci biir kër gi loo xam ne li koy waral mooy dugal koo xam ne wareesu ko woon dugal ci biir kër gi moo koy waral mu ne bari na ay njibar yuy am ci diggante ñaari way dencante yoo xam ne la ko waral mooy nit ku dugg ci biir kër ga def fab njibar am lu fa sotti wala mu am lu mu fa def mu ne bari na luy am ci xeetu xuloo yoo xam ne looloo koy waral léeg-léeg wala bari na kuy dugg ci biir kër gi koo xam ne xool plan kër gi nu mu mel ak boo liggéey buy sàcc si xam yen yoon la mën a aw te dee su ko jàpp ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne lépp li koy waral mooy dugal ci kër gi koo xam ne koo ko mooy waral lu mel noonu. moo ni xadiisu alayhi salaatu wasalaam euh, bi mu waxee ne ayu yawmin ahramu ban jour moo gën a araam euh, def ci loo xam ne jaaduwul. gaa yi ne ko yowmul xajjil akbar yowmul xajjil akbar ñenn ñi nee neen mooy mooy juru arafa am nañu ne mooy juru tabaski euh, ci ba boobu ci la yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxaale woon de de am ngeen àq ci seeni jigéen maanaam ci seeni soxna ni bañ a fat kenn ci biir kër gi koo xam ne da koy bañ ni bañ a dugal kenn ci biir kër gi dul seen ndigal yonente bi dafa wax ne na ci àqi góor soxnaam bañ a dugal kenn ci biir kër gi dal lu dul gannaaw biñ ko ci joxee digal gannaaw biñ ko ci joxee digal kon daal loolu moom boo ko boo ko mooyee rek xamal ne nag yonent bi alayhi salaatu salaam moom ay waxam du fanaan àll du fanaan àll boo duggee lay ci biir kër gi boo xam ne wóor na la nañ ne sa borom kër moom bëggul kii di fi dugg boo liggéey boo jafe-jafe amee seen seen diggante xamal ne foofu ko nag ay sabab li lu ni mel ndax xamoo ndax nit taxaw na fenn mën na koo wax ka nettali ko ne ko keroog ba nga génnee kii dugg na fi nangam wala jëmmi nit ki fi dugg sax mën naa pare xibaar ko ko ak yeneen ak yeneen moo yu mel noonu jar na bàyyi xel ci ñaari côté yépp ci góor gi ak ci jigéen gi mu ne xaawil an takuna mawjudan fil bayti na nga fexe di nekk ci kër gi na nga fexe di nekk ci kër gi saa boo mënee nekk ci kër gi rek bul di bari programme nag am na ñoo xam ne moom biir semaine bi yëpp dañ koy liggéey nga xam ne sam nag dimanche la waroon a am temps nekk ci kër gi sam nag dimanche boobu noonu ma ngay toppaat garam place yeeg euh, seeti ji ibnu xalil ak dem naa ni ji attaay faleeg am nañ bayaan faleeg yooyu du amul amul amul amul benn temps bu nekk ci biir kër gi dëgg loolu loolu nekkul li gën kon del del nekk del nekk léegi-léegi del nekk léegi-léegi ci biir kër gi ndaxte am na ci yoo xam ne nekk fa rek mooy mën a tax nga mën a gérer lu mel noonu lii dañ koy wax ci ñaari côté yëpp ni ñu koy waxee góor ni lañ koy waxee jigéen am na ci yoo xam ne nekk fa rek mooy mën a tax nga mën a gérer yu mel noonu bu dee doo fa nekk daanaka pour nga mën a gérer yii ni nga ko war a gérer dëgg-dëgg moom dana jafe da ngay jékki-jékki sa kër a ngi tàkk subhanallah musiba ngi am sa biir kër bala nga koo yëg fekk na wees na bala nga koo yëg fekk na wees na kon il faut ngay fexe tamit di fa nekk lu baree bari ngay fexe tamit ba sag nekk fa am différence ak ak boo fa nekkul ngay fexe ba boo fa nekkee muy neex tuuti ne kër gi di neex mm, te créer fa benn ambiance boo xam ne boo fa nekkee ah, daal di changer dundin wi yónnee dara ni jënd dara nga ñëw teg pare waxtaan wi garam place bi waxte histoire kii waxtaan kër gi xaw a neex fexeel ba boo fa nekkee muy neex way laa nekk fa boo xam ne tamit daanaka ak ñàkk faa nekk ñoo yem yaa ngi tëju sa nekk wala yaa ngi ci club house ba fa nga yendu yaa nga faneen ak faneen daanaka euh, ak sax ñàkk fee nekk ñoo ñoo yem kon fexeel ba boo fa nekkee kër gi di neex daal di am benn ambiance buy am ci biir kër gi boo xam ne rek la boo fa nekkee nekkee ndaxte yooyooy tax liñ manqué looyoo tax liñ manqué am lu koy remplacer ndaxte léeg-léegi nit day bëgg firi day bëgg toog waxtaan léeg-léegi nit day bëgg day bëgg xaw a xaw a a kii tuuti daal xaw a xaw a euh, xaw ma moom boppam laa koy wax xaw ma nu mu koy waxee xaw a firi léegi nag loolu moom yow ko war di amal léeg-léeg ci biir kër gi samedi ak dimanche wala yenn kii nga fexe amal ambiance dem jëndi dara indi wala ngeen ànd dem sorti def nangam way laa loolu boo ko deful rek kenn ku ci nekk dina ko jéem a wuti ci biti te loolu du gën mu ne kon fexeel di nekk ci biir kër gi lu baree bari euh, mu wax ci bari na luy am bari na uh, loo xam ne nit ñaa ngi koy wuti ci biti fekk ñàkk gum ñàkk am ci biir kër gi moo tax moo tax nii dem ci ay garam palaas ak dem ci ay plage ak dem di wëri ay feneen ak dem ci kër jàmbur rek yu baree bari yoo xam ne ambiance bi leen manqué ci biir kër gi la ñuy wuti feneen loolu nag dafa fekk da nga koo amalul woon ci biir kër gi kon loolu mooy concept tey bi uh, bañ a dugal ci biir kër gi koo xam ne gërëm loo diineem ndaxte loolu day yàq day day lu baree bari kon tey mën nañoo taxaw foofu am na nag eh, Ibnu Xalil yéen waa yéen ñi yéen waa kii bi opposant yi ngeen boole ci li ngeen di li ngeen yi ngeen di teg nguur gi mooy mu fexe ba ba soñ ñi daal nit ñi daal heure darsa daal nii ñëw wala bu ñëwul tamit am ko fi nekk koo xam ne koo xam ne mën naa tëjji ruum loolu moom na bokk ci yi ñuy wax nguur gi moom moo moo teel ay ay ay matukaayam jàngale boo xam ne moom kay ay dem seeti donga yi ba ñëw dajale leen <laughs> nga ñëw wax la ngay wax <laughs> par par loolu xaw naa yéeme waaw duñ ñëw am am kenn ku fi nekk rek ko xam ne day tijji room ba defee kii wax daal di wax rek boo waxee après ñi bëgg a dégluwaat bu ñëwee dina yomb déglu ko waaye euh, ñëw du fekk kenn loolu yéeme na yàlla na yàlla may déggal topp ak allahuma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa nabiyika muhammad wa ala alihi wa ashabihi al axyar wa sallama tasliman kathira